wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu zaka muy axkaamu zaka attey azaka ci l'islam l'impôt légal ñu ngi woon ci côté min maalin maxsuus ndax al azakaatu shar'an huwa axdu shay hiya axdu shay'in maxsuus min maalin maxsuus min shaxsin maxsuus fi waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li ashxaasin maxsuusin ñu ngi ci woon nag ci lañu newoon a ba ñu ngi woon ci charte yi ginnaaw biñ gisee conditions yi ci lañ ne façon alal yi nga xam ne ñoom lañu mën a joxe sa zakat ginnaaw bi ñu gisee lool te tuddoon nañ façon alal yooyu eh, amaana am na am na benn buñ boo xam ne bon dañ ci boroom xam-xam yi dañ ci wute euh, tudduñu ko woon muy alansal muy lem lem le miel est-ce que le miel bokk na ci façon alal yi nga xam ne dañ ciy génne zakat loolu dafa am wute comme ni fas amee wuute waaye loolu dinañ leen gis bu ñu àggee ci côté yooyu waaye dama seetlu ne loolu dafa mel ni waxuñu ko woon bu dee waxoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bu dee waxuñ ko woon it alhamdulilah wax nañ ko nii léegi. Euh, ginnaaw bi ñu gisee façon alal yooyu gisoon nañ beneen condition mooy al milku tam te moom lañ gisoon jotaay bi wees il faut alal ji condition yi yi nga xam ne ñoo concerné alal ji ginnaaw bi mu bokkee ci façon alal yi nga xam ne ils sont les biens imposables il faut alal jooju am ku ko moom waaw alal ju réer kon niñ ko waxe woon kooku kenn du ko ne génneel azaka joo xam ne am na un million d'euros mais dafa réer kenn du ko ne mais de toute façon mais génneel zakat xoolal leneen fooy ute leneen loo boo génnee zakat non non parce que adamul moo am daf ko moomatul waa ji nga xam ne tamit ay kàccoor ñoo nangu alalam moo xam ab gouvernement la comme que gouvernement kàccoor la ñoom biñ ñëwee ñi nga xam ne yépp dañoo neexoo woon ak régime bi jiitu woon ñu saisir leen te teguñu ko ci yoon nangu seen alal yi takkal leen ay procès yu dul jeex ba nangu seen alal yi bu boobaa kenn du ko ne yow génneel zakat parce que xam nañ ne li nga yor moos ëpp na lool parce que yoratu ko tout est mis tout est lépp état bi daal di koy moom nangu ko wala ñu ne dañuy mettre en quarantaine dañuy teg bien wam yi alalam ji ni ñuy def dañu koy bloquer fenn en attendant procès yi jeex te xam nga procès gaa yi ay at lay jël alal jooju kooku dara la ci dul joxe zakat kenn du ko ne sawaay entre temps yaa ngi fii ci ndungu si ñu téegul la mais nag xamal ne suñu boroom faratal na loo xam ne mooy zakat comme ni mu faratale julli léegi yow xam nga ne sa xawalaanul xawli jot na waaw sa alal joo jëlee at mi nga ko doon génneel zakat moo xam ci tamxarit ji la doon doon wala ci weeru tabaski bi la doon doon walla ramadan la doon doon jotaat na kon génneel zakat kenn du ko wax parce que loolu adamul milkiya mooy alal ji yoratu ko ta kan il est susceptible te bu moywul sax da koy perdre waaw léegi imaginons ñu daal di def procès ñu ñu ne ñu euh, juge yi si parce que waaj ji alalam ji c'est louche cas takkal ko ay pot yoo xam ne waxi caaxaan la ba ne nangu nañu alal gi gaa yi nekk fa def fa benn quinquennat wala benn septennat cinq ans de au pouvoir wala sept ñu jëlee fa réew régime boobu beneen régime bi ñëw génne waa ji kaso waaw ba pare nag ñi ñu gaa yi régime bu njëkk bi tooñoon ñépp dinañ leen delloo seen alal ñu delloo waa ji deux milliards léegi laaj bi mooy kooku nu muy def dañ naan kooku mooy masala mi ñu jóge woon rek ak duyuunu det yi nga xam ne waa ji amul yaakaar ci jot ci mooy procès bale rek kooku benn yoon kese la koy génneel zakat même bu dee def na sept ans alal ji gaa yi téye ko bloqué ko parce que dañ koo nangu woon moom buy génne zakat at moomu kese ñu ko libéré lay génne zakat contrairement am na nag ñeneen ñu naan la da ngay da ngay mais waxoon nañ la li gën a dëgër mooy ne benn at kese lay génne parce que ci at moomu la ko la moom dëgg-dëgg alal ji ci lañ ko mën a waxee ne kii am na ci tasarruf am na ci soppandiku am na ci mainmise waaw kon il faut milkiya waxoon nañ la nag eh, mooy ak moomeel nga moom affaire bi nga nekk mu nekk à possession mais nga nekk propriété bi eh, am na yenn façon yoo xam ne waxoon nañ la alal du xaram charia reconnaître ko gépp alal ju xaraam sharia du reconnaître alal jooju am na parce que dafa bari exemple sincèrement yenn bu ñu ko waxoon rek waroon na doy waaye <laughs> pour souci de d'éclaircir plus <laughs> que mu bañ lënt en tout cas bon on verra daal lu ñu yaakaar ne bu ñu ko ginee wax mu gën a leer <laughs> duñ ci gàttañlu waaw parce que li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkarun waaw ndax yonent bi alayhi salaam am njàngaleem sunnaam dafa ñëw di leeral li ñu wàcce ci kaw nit ñi muy alquran waaw kon ngir ñu leeral la kon lépp luñ foog ne lii de bu ñu ko waxee dina leer dina gën a leer a ah, waa ji jéem a leeral warula gàttañ lu ci loolu ne bon garaawul ils vont comprendre no bu bu la bu la dut duggee que ni amaana du comprendre rek walla ñenn ñi pas ñépp man na ñenn ñi mën nañ ko bañ a xalam mooy gina la leeral waaw ndax loolu ci la njariñ liy ëppee mooy am na yenn façon alal yoo xam ne lu siiw la ci suñu réew mi di senegaal mooy gaa yoo xam ne dañuy ubbi ay compte banque def fa alal ne dañoo bëgg alal jiy jur c'est-à-dire mooy bu ñu ko defee ca compte ba bàyyi ko fa compte d'épargne wala compte compte waa compte d'épargne xam nga gaa yi li ñu lay wax mooy compte d'épargne bi nag mooy banques yi dañ ciy utiliser hein banques yi dañu ciy utiliser dañ koy jëfandikoo léegi nag mu am ay intérêt yuñ lay yu ci yu ciy tegu waaw yoo xam ne moom la ñuy rémunérer boroom alal ji nga xam ne moo fi bàyyi alalam ci bànk bi buñ jëlee ci bànk bi liggéey ci ci alal ji liggéey ci ñu jël dara bépp pourcentage am luñ fi ba nga gis ñu bari dañ naan dañuy ubbi contre def fa alal ngir loolu nga xam ne ñoom 2 millions lañ ko fa defoon lañ fa defoon bu defee 10 ans mën na leen rapporter par exemple ay centaines de milliers euh, de francs wala lu ko ëpp xam nga loolu dafa xaram waaw parce que intérêt yooyu yépp dafa xaram dafa xaram waaw lan mooy ribaa lan la doon kii nan ngay tege fenn sa alal wala dénk kenn alal bu lay delloo delloo lu ëpp li nga joxoon du loolu mooy riwal fadli gi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam doon xaraamal ba doon wax Seydina Bilaal awwe awwe aynu riba ne ko dëgg-dëgg mooy dëgg-dëgg riba sa boroom xaraamal yow Bilaal waaw ca tàndarmaam xaw a manque valeur yi nga xam ne moom la wocce woon ak tàndarma yu bees yu rafet yi nga xam ne moom la ko présenté waaw loolu mooy riba bi léegi nag wax ji mooy alal jooju nekk banque li lay wan ni ñun daa daanaka charia bokkul ci suñuy suñuy suñu quotidien non charia moom bokkul ci suñu quotidien suñu pratique religieuse application à part julli te léeg-léeg ñenn ñi moom bu ñu bu ñu xëyee fajar kese la ñuy ah. waaw mbax moo gën a wóor jullil dañ naan sax ñu jullil yàlla ñaari ràkka bu ko defee amaana journée bi neex waaye tisbaar ak tàkkusaan ak yooyu daanak gaay boolewuñu ko ci te loolu mooy ñi tane am na ñoo xam ne duñu ci jaar julli ci boppam duñu ci jaar rawatina ci côté jigéen ñi waaw ñoom moom dafa mel ni diine ji dafa mel ni lislaam ab sénégalaise en général dafa mel ni lislaam moom bokk ci lu ay julleeg woor bu woor ñi nga gis tappale yi ñuy def damay bañ a jeex waxi caaxaan yoo xam ne ñoo xam ne rien gis niñ mel rek jaroon na jooy nit dund cent di jooy seen kaaba dee ku leen xam dëgg te leen mais ñu koy def ci maali foro di ko def mais ci ak tayeef ci maa tay goo xamante ne ni je m'en foutisme total lañuy def sama yoon yónnewu ci affaire charia lu ma neex waaw te loolu dafa bari loolu bari la suñu réew daf fi bari ñun yoo xam ne kenn du ci wax presque waaw te ku ci dee ci ñoom suba gaa yi nekk fi bëgg laa defal ay ay ay ay ay ay lu ay seede yoo xam ne wallahi waa ji koy wax moo la gën xam ne li muy wax du dëgg ñi koy dégg xam nañ ne li muy seede ci ndaw sii wala ci waa jii du dëgg waaye nag nañ ko seede parce que loolu la man mooy du ñu netu dëggu ñun duñu dëgguwuñu wal iyaadu billah fi lay war ne suñu pratique religieuse bokkul ci ñun en tout ëpp ci ñun ñu bari sax mooy fee bii ma la wax ci wàllu bank ku am opportunité bi rek ku am possibilité bi daanaka ubbi nga compte di fa def dara bëgg muy jur waaw nee nga day jur ah investisement la ma ci defee alal ji un million yii xaw ma fii ñaata nee nañ ma sama conseil banque bi nee na man naa cee am ak lii ak mën na maa rapporter lii ak lii mais loolu dafa xaram dafa xaram te bari na sa mbokk yoo xam yoo xamante ne nii pare nañ ngir liggéey amuñu départ mais comme que dëkk ba kenn wóorul te wóoluwuñ kenn mooy yawit koo lebal sa alal danga koy seetaat waaw doo wóolu kenn waaw doo wóolu kenn même ku am projet bu baax sax bëgg financement yow nga am alal ji doo ko def mu li la gënal mooy nga yóbbu ko banque bàyyi ko foofu fële muy nelaw que nga dimbali sa mbokk mii nga xam ne projet taxaw nag cinq cent mille la soxla nga yor deux million ne bon malgré tout def ko ci banque bi gën a kii bu boobaa parce que kenn wóorul manoo ŋàññ waa ji def loolu en tout cas le fait que lebalu ko parce que gaa yu waa bu dee ñu nit ñu wóorul nag nga ñëw di fa joxe sa alal mooy yaa ko def waaw mooy bu boobaa <coughs> manoo ŋàññ waa jooju te tamit comme que noonu lañ mel pour wan ne jikko ju bon ni muy affecté même ñu baax ñi même ñi nga xam ne sérieux ni ñu baax correct ñoom du ñu am financement parce que lan lële moo leen affecté ndax feebar bi nga xam ne moo dal presque ñépp moo leen laal waaw ñoom laalu leen directement de mais conséquences yi moo leen dal parce que kenn du wóolu kenn même ñuy wóor sax kenn du leen wóolu li lay won ne pratique religieuse bokkul ci ñun en tout cas lu bari boolewuñ ko ci mooy gaay yi dañuy jël alal jooj def ko ci banque yi waaw xalaat du ñu xalaat sax ne mais man sama alal dama def banque moom kañ laa ko fa def ak est-ce que kañ la mat nisab kañ la mat say imposable loolu suñu yónnewu ci est-ce que ba ma ko fay def la ma fa def fekkoon na mu mat nisab mu mat sëy bi nga xam ne charian dane ku ko matal commencer compter jour boobu weer woowu bu defaa bu weeram ñëwaatee date d'anniversaire am bu ñëwaatee nga génn ci zakat kenn presque ñu bari du jaar seen xel ñu bari du jaar seen xel waaw loolu benn affaire la en plus ñu jël intérêt ya cay jëli bu ñëw bay débloquer compte bi nga gis ñiy tabax ci kër am na ko ku doon nettali koo xam ne moom dëkk ba mu Sénégal dëkk bu rëy la boo xam ne fii mu ne bu ñu ko waxee yée waaja ba muy dóor a dégg ñu naan ay intérêt yi dafa xaram moom dafa jaaxle dane non non loolu loolu daf ko jaaxal parce que moom fa mu jógee te ñooñu kat alquran moom niñ ci mënee jàng moom sincèrement daanaka ñoom ay jàng en loolu laa dégg ci ñoom te tamit loolu laa dégg ñu ne noonu la demee woon ba léegi est ce que noonu la demee wuuruma li may wax yépp ay témoignages kese la yu ma dégg waaw dara jaraluma ma cee dugal sama loxo ci taal léegi mooy. waa ji dafa jaaxle woon le fait que yooyu parce que moom dafa xaram intérêt yooyu alors que sëriñ si mu gis ñu bari ñiy jàngale foofu yëpp ak sëriñ si presque seen kër yu bari ci intérêt yi ñuy jële ci banque yi lañ koy lañ ko tabaxi ah, mais après laa yaziduhu illaa xaraama loolu du ko yokk sax lu dul xaram bu dee ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom lañu waroon a xool ñoo waroon a tegtal nit ñi seen diine xamal leen ko xam li yàlla bëgg ñu xamal ko nit ñi xo xam li yàlla tere ñu xamal leen ko bu dee ñooy ñooy jalgati la loi la gharwa ah mooy ne sëkkëma lakkandoo waaw c'est la dèche waaw foo laal mu lakk fépp tàng loolu mooy ana fu fuñ mooy li ñu bëgg a wax fii mooy alal ju mel noonu intérêt yooyu mënoo ci génne zakat même ki ñëw sax ne man <coughs> bon man je mets argent à la banque mais ngir mu jur tamit mais quand xam naa zakat ndax man moom du ma du ma du étonné wu ca waajoo ñi doon wax foofu que ne ñoom xalaatuñ zakat man du ma étonné wu bu dee ne ñoom xalaat nañ zakat mais bu ñëwee bay génne zakat li xaraam ci alal yi mënuñu koo génne. parce que lislaam an mais inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba maalul xaram kenn du ko recycler waxoon nañ ko jotaay bi weesu loolu moo tax bépp alal yoo xam ne daganul moo xam ci entreprise la jóge wala yow fa ngay liggéeyee sa nga am sa salaire ñu jox la alal joo xam ne nag bon alal yi daganul bu boobaa yow booy génne zakat alal jooju da koy beran ah. non yow sa salaire yi ngay am bu pa wax naa la zakat du du du mensuel zakat kenn du ko génnee par mois par at la bu dee zakatul ayni la zakatul zahabi wal fidda muy xaalis ak suñu monnaie yi ak tamit ñoomin fas ñoomin maanaam eh, yi eh, xar ñoomin bëy ak ñoomin géléem ak ñoomin nag dinañ ñëw ci côté boobu eh, ci charte xawalaanul xawli ñan la concerné waaw mais liñ la bëgg a wax fii mooy bu boobaa nit ki bu ñëwee alal ju daal foo ko mën a ame moo xam ça provient de ton travail de la banque de de de de ta compte de ton compte bancaire ak fu mu mën a loo xam ne da koo braqué wala loo xam ne alal joo këf la wala loo lépp <coughs> wala alalu jirim yoo yor. nga tëdd ci <clears throat> yooyu yëpp booy génne zakat loolu nag du la dédommager duñ ne comme que yoon nga aral ju xaraam ci banque bi muy intérêt yi kon yow euh, toppal na la jéggal nañ la doy dëkk dañ naan la sa alal ji lew dañ ciy génne zakat mais sa alal ji nga xam ne dafa xaram moom ber ko fële parce bu ko ci boole intérêt yi bu ko ci boole bu dee tamit sa entreprise bi ngay liggéeyee yow da am sa salaire mu leer ñu jox la alal joo xam ne en tout cas affaire bi soit dafa dafa xaram walla yow dara lee mooy daal luus na alal du luusa luusa luus luus la te yow amoo ci benn certitude tali sa sa xol li mu dal yépp mooy alal ji daal dese naa dagan bu boobaa alal jooju teg ko fële léegi nag boo ko beree fële da ngay génne zakaat yow sa bos alal jooju nooy def moom alal jooju danga ciy débarrassé wu waaw waaw ndax alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin wa baynahuma umuurun mushtabihaat fa man ittaqa shubahaat faqad istabra'a li diinihi wa irdihi ka ra'yi yaraa hawla al-himaa yushiku an yaqa'a fiihi waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ne mooy xadiis bi ñu la waxoon sànq mu ngi ci saxiixu al imaamu muslim ibn al xajjaaj abul xuseyn al qushayri yu an-naysaburi rahmatullah muy xadiis bu siiw bu seydna nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee alxalaalu bayyin li dagan dafa leer nàññ wal xaraamu bayyin li nga xam ne dafa xaram dafa leer nàññ wa baynahuma am na seen diggante nag umurun mushtabihat ay mbir yoo xam ne dafa lënt waaw mbir yoo xam ne vraiment leeru loolu mooy alal yi nga xam ne yow hein da nga am vraiment doute yu rëy que ne est-ce alal ji dagan seet nga nu ne daal affaire bi fu lënt ne de te sa xol en plus nga teg ci sa xol yow liñ la gin a kii mooy alal ji daganu alal ji daganu ndax yow boo toogoon ñu ne la. est-ce que mën ngaa gëm ma ak xel mu dal jàpp ne lii lu dagan la man koo lekkal sa bopp te nga am leneen danga nga naan ah non man duma ko def kon mu ne nag loo ma gis nga am na mbir yu lënt yoo xam ne diggante yu dagan yeeg yu xaram yi waaw mu ne nag yooyu kon nangeen ngeen ko moytu ndax ki nga xam ne mooy nekk ci yooyu karra'i yara hawlul hima mu ngi mel ni waa ji nga xam ne dafa yor ay gàttam di leen sàmm ñëw ba ci màndi ngu xar euh, euh, gaynde yi wala fi nga xam ne dañ koo ñàkk waru koo dépasser mu ñëw ba foofu di di di kii autour mais dañuy jekki dugg ci biir ah yuusi ko ay yaqaatu léegi kenn mu tàbbi ci biir ci interdit bi waaw te waxoon na fële istafti qalbak waabisa ah istafti qalbak wa in aftaaka an-naas wa aftaw yeneen mi aleyhi salaatu salaam nee na consulte ton cœur waaw istafti qalbak am na yoo xam ne waxuñu li leera ah. julli juróom ñaata la ñu wax la lii tisbaar ñaata la timis ñaata la loolu leer na buñ la ko tontee xamoo ko ñu tontu ko leer na jarul nga naan bon malgré tout ça xaaral parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon na ma consulter sama cœur naay déglu j'écoute mon cœur j'entends mon cœur loolu no dañ naan la hé yooyu kenn waxul ko loolu dafa leer naññ laa wax yii leerul la lay wax mooy yoo xamante ne nii affaire yi daal lënt na waaw ndax ci la doon al ci la ko doon wax ne ko yow dangaa ñëw ji ta tas alu anil bir xam nga waa bi sax radiyallahu gis nañ délégation non délégation gisuñu ko da pourtant ñëw na ci délégation yi mais tudduñu ko waa Banu Asad dañ ne woon ab dinañ gis am na ci délégation yi comme Seydina waxuñu woon turam sax waa ban wu Asad mais gisuñu ko waa Bisa ah mu ne ko da ngaa ñëw tas alu ji tas alu anil bir waaw dangaa ñëw di laaj ak mbaax lan mooy al bir ak yiw mooy lan bi mu koy tontoo ne ko mooy lu baax lu baax mooy loo xam ne day dal ci sa xol mooy boo ko déggee boo gisee mbaax wala nga dégg ko affaire bi sa xol da koy nangu mais da nekk à yow day parce que lu tax parce que fitratallahi allati fatara an-naasa buur yàlla moo ñaale doomu aadama yépp ci loolu ci mbaax mooy am na yoo xam ne même nit ki la gën a nekk ate bu ko gisee dina xam ne boo lii moom jaaduwul tooñ par exemple tooñ fekk kenn di dox nga romb ko rek dóor ko mbett loolu même ki gëmul dara même bu ko gisee ni nit ki nga xam ne jullit la mën a taxaw ne lii ak tooñ la hmm? walla juif bi ni mën a romb ne lii ak tooñ la chrétien bi ne lii ab tooñ la athée bi noonu la mën a nit yi ab tooñ la animiste bi wax loolu ndax buur yàlla moo leen moo doomu aadama bi ci loo xam ne yenn yi boo gisee lu dul noonu dangay xam ne lii du nii waaw mu ne ko nag ak yiiw mooy loo xamante ne nii day dal sa ba pare nga bëgg nit gis ko tamit mooy doo ko nëbb nit ñi boo ci newee amoo dara loo ci loo ci am honte wala am kers am ci am ruus bokk am loo dara looy looy ragal nit ñi fekk la ci mais al ismu bàkkaar ak yooyu mooy loo xamante ni day déranger sa xol waaw day déranger sa xol te bëggoo nit ñi gis ko ci yow waaw bëggoo nit ñi gis ko ci yow bëggoo nit ñi xam ko ci yow léegi nag bu yooy leeree am na yoo xaman mu ne ko istafti qalbak consulte ton cœur sa xol dee ko déglu waaw am na yoo xam ne dinañ la ne def ko mais jëmul ci yoo xam ne dafa leer ay genre conseil mais di nga ko bëgg def mais mel ni sa xol danaan la non non non non non non mu ne déglul sa xol istafti qalbak wa in aftaaka nnaas wa aftawk même bu dee nit ñi fat fatwaa nañ la jox nañ la ay conseil jox ay conseil mais déglul sa xol waaw <laughs> loolu mooy kon subuhaat yooyu ay façon yooyu noonu dalay leer ne yii nii alal joo xam ne yow ku la ne woon consommer ko sa bopp nga ne ah déet fekk maa ngi am leneen xanaa cas de force majeure aw ma leneen léegi nag wax ji mooy alal yooyu noo koy def mooy da nga koy da nga ciy wu te boobaa yow booy génne zakat dangay jël sa sa salaire yi nga am bu dee waa am salaire la bu dee koo xam ne moom moom du salarié waaw moom moom moom ci waa itlaq <laughs> mel ni ci waa itlaq la bokk ñoom soxlawuñu salaire ah <laughs> ñooy ñooy xëy di xool ñoom moom li ñuy am fixé wuñu ko lu ne mën nañu koo am xam nga àddina bi ñu bari seenub liggéey moom lu ñu mën a def xam nañ ne bu weer deewee mënuñoo weesu 2000 euros am na ñoo xam ne lu ñu mën a def xam nañ ne weer wi deewee <laughs> man mënuñu weesu 700 euros ainsi de suite ainsi de suite parce que moom daa tënk boppam fenn borom ba ba ko foofule am na gaa yoo xam ne nag ñoom dañ ne man yii waaye yow taqyid yu metti yi duma ci ne lii moom ak taqyid ak tënku gu rëy bopp fii mu ne daal man damay fexe moom sama bopp mooy ci wàllu liggéey samam xëyum bopp laay yor nga xam ne moom bu xëyee tey mën naa am loo xam ne bi muy moom bi muy yeewu xalaatul woon ne tey marché dina neexi nii affaire dina doxi nii moo tax daanaka man naa totaliser ci benn weer loo xam ne salaire u trois trois mois wu benn nit moom mu am ko ci benn weer wala wala trois semaines ci koo xam ne ab salarié la kon <coughs> mooy <coughs> yow en tout cas boobaa ni def mooy loolu da ngay débarrasser wu ci alal ju jooju noonu intérêt jooju jóge ci banque bi léegi parce que loolu beneen yi waxtaan la loolu duñ ci dugg parce que en tout danga koy débarrassé wu ci yéene wu damay débarrassé wu ci alal ju salte alal ju xaraamul boo fi bés boo ko yéenee ne damay di ko joxe di ci yéene ne da ngay def lu baax boobaa da ngay bàkkaar waaw parce que alal ju xaram naka nga mën a toogee di ci yéene saraxe hein yàq ki nga xamante ne nii dangaa yërum saw ak mbéewal ah war a jàpp duy ñëw curul ci satala gi ba mu fees del ah daal di ñëw commencer bismillah di jàpp yéene amul njariñ waaw nan ngay jële alal ju xaraam naan dama koy def li wajhillaahi taala non damay débarrasser wu ci alal xam ne dagalu lay demee kon ci milkiye ji am na yenn façon alal yooyu même bu dee yaa ko yor amoo droit di ko sarax di ko génn zakat parce que daganu la il faut mu nekk alal ju dagan ju lew léegi ñu jàll nag ci <coughs> suñu charte bi ñu waroon a gis tey muy an namaaw an namaaw waxoon nañ la ci jataay bi weesu bi ñuy tëj kenn charte bii nii an namaaw euh, mooy ak yokk luy augmenté te waxoon nañ la bokk na ci définition zakat yi az zakatu hiya an-namaa'u az zakat mooy ak yokk ah mooy ak yokk euh, léegi ak yokk loo ci jublu fii ñu ne la fii nii liñ ci jublu mooy alal ji mooy alal ji lañuy wax ñu ngi ci min maalin maxsuus ba léegi gi ñuy jële zakat mooy il faut mu nekk alal joo xam ne il est susceptible d'être de de yokku waaw te mën naa yokk par exemple nga ne yéen lii fu ngeen ko jële ñu ne ci charia lañ ko jële ci jëfu yonent bi aleyhi salaatu salaam lañu ko jële mooy alhamdulillah tudd nga première condition façon alal yi nga xam ne ci la ñuy génnee zakat alal yooyu yëpp boo seetee sharia ni mu ci def boo seetloo alal yooyu dafa am benn affaire waaw boo xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di ash-shari'u salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daf cee daf daf koo bàyyi xel mooy ne xoolal façon alal yi mu wax limaatal alal yi nga xam ne mooy limal yi zahiriya yi d'accord ñu nit ñépp d'accord ci ma wax la léegi fan lañ jële lii ah, yaa ngi may dóor kal de ma ne ah déet xanaa fàttewoo li ñu wax keroog yan alal la ñu ngi kañ lañ ko mujjee gis da ngay jàng di fàtte <laughs> kon de moom daanaka jarul ma lay laaj naan la <laughs> yan événement lañ gisoon l'an huit eh eh eh yan événement lañ gisoon l'an huit ci gàddaay yonent mi alayhi salaatu après gàddaayam bi te yàggul kon ku fàtte lii moom mooy jarul ma la koy laaj waaw yàlla tere manaan la léegi hijra ba ba muy hijra mook na Siddiq kan nag kan la àndaloon kon jarul ma la koy laajam ah. léegi kon da ngay fexe di jàpp ah léegi baal ma ma ma ma ma gàggante la gagoo sax tax commencé woo woon léegi mooy dafa amoon an naq day ne alal yi al dahabu wal fiddatu ak xaalis hein ak côté xanam yi mawaashi ibil gëléem baqar mooy nag ak alxanamu muy xar ak bëy hein jàpp nga côté zuruu côté mbay mi <coughs> ñu jël xinta froment sha'ir dama juumoon keroog ne blé du blé orge orge waaw orge ak lan orge loolu de buur yàlla daa def ne semaine bii laa ko masa mos sax orge laa masa mos luy o moo laa ko masa masa masa sex semaine bii walillahi alhamdu wal <laughs> léegi orge kon xinta orge tamr ak tàndarma ñu ne gis nga yii seetul yi ay mbir la yoo xam ne ñoom ñépp dañu yokk ma ne c'est-à-dire luy loolu ma xoolal zahab ak fidda te tamit wax nañ la moo dugalaale suñu monnaie locale yeeg monnaie international yi boo seetloo ay mbir la yoo xam ne bu ma ko lig bu ma ci liggéeyee waxuma ma rënk ko bu ma ci liggéeyee ñoom seenu yokk mooy ils sont susceptibles ils sont censés mais ñoom seenug yokk du naturel voilà parce que lii yonent ma lay saa saam tudd ne ci la zakat di dal mooy ne dafa am yoo xam ne seenug yokku c'est naturel am yoo xam ne seenug yokku naturelul ki ko yor moo war a def yitte ngir mu yokku loolu moo tax ñu naan susep soit an namaaw mooy ne ah il faut alal jooju nekk alal joo xam ne day yokku wala alal joo xam ne il est susceptible du yo di yokku waaw yi nga xam ne ci yim tudd nii que ne ñoom seenu yokku c'est naturel mooy ñoom xar ñoom bëy ñoom nag ñoom gëléem ñoom seenu yu yokk c'est naturel mooy dañuy jurante di yokku da am gétt yor ñaari xar xar mu góor ak mu jigéen gars yi buñ defee buñ demee quelques années nga yor ak gétt gu yaatu un grand troupeau boo xam ne bu bari la ba nga commencé di di tayle yenn yeeg di di di di di di maye yeeg leeg léeg-léeg nga tabaskee te loolu lépp te pourtant début bi ñaar la woon mooy seenu yokk gis nga ni ñuy yokkee ah nga yor say bëy nga jekki euh, euh, yor ñaari bëy bu góor bu jigéen après yor coggalog bëy waaw yu bari ngandum kii géléemit noonu nag noonu mooy yooyu seenu yokk c'est naturel <coughs> ndax dañuy jurante mbay mi tamit day yokk man bu ma jëlee sama pepp dugub daldi koy def ci suuf si wala sama pepp blé wala sorgho wala yooyu noonu wala ceeb ah da bay ko taw bi ñëw lépp ki mais gis nga ni muy yokkee rendement bi ni muy barew ni muy bare lu tuuti laa defoon li ma doon indi bi may bi may gisi ci tool bi bi ma ñëwee di di di di di di di di ji Euh, sama ceeb bi daanaka saaku yi ma ko defoon fu ñu contenir la mais bi ma paree ay camion laay indi ngir récolte bi tellement li ci jóge mooy kon gis nga dañuy yokke hein mu am yoo xam ne seenu yokku nag ñoom c'est pas naturel ah mooy comme alal yi al dahabu wal fitta waaw mooy az-zahabu wal fidda yooyu dañuy yokk mais loolu seen yokk boo leen tegee fële duñu yokk mooy nit ki moo ci commerce moo ciy jël investir ci wala bu jël ut ay pexe ngir mu yokk loolu la yii yépp bokk moo tax boroom xam-xam yi ne kon ba ñu seetloo yii ñu xam ne kon ah am na illa ab tax tax boo xam ne mu ngeek ñoom boo xam ne ñoom ñépp a ko bokk mooy lan mooy këne kon alal joo xam ne zakat da war mooy il faut mu nekk alal joo xam ne day yokk wala il est susceptible yokk mooy moom day yokk comme ñoom gëléem a ci nag walla man naa yokku comme ñoom xaalis ñoom euro ñoom dalasi ñoom or ak ñoom argent euh, léegi ba pare ñu ne en plus yeneen bi aleyhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis boo xam ne dinañ ci taxaw te tuddoon nañ ko sax waaw bi mu naan moom alayhi salaatu wa salaam laysa ala al muslimi te xadiis bopp mu ngi ci saxiix yi laysa ala al muslimi fii farasihi wala abdihi sadaqa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne laysa ala al muslimi warul ci ab jullit ah warul. ci ab jullit fii farasihi ci fasam moo tax bu ñuy ñëw ci zakaatul zakatu fas mooy zakatu est-ce fas le cheval le pur le mu amee ay ay ay nu baat may xaw a rëcc pur saint wala du noonu euh, waaw. Euh, fas yu baax yonent bi alei saatu salaam lay sax nekkul alal alal muslimi warul ci kaw jullit bi fii farasihi ci fasam wala abdihi ak jaamam sadaqa loolu sa mooy zakat waru ci ñu ne xoolal moo tax ku mel ne imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi bi muy shara xadiis bi saxiixu al imaamu muslim ibn al-Hajjaj abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhim mu ne moom al-imaamu an-Nawawi haaza aslun fii anna amwaal al-qunya laa zakaata fiihaa waaw walam yafrud an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam az-zakaata illaa fil amwaal an-naamiya voilà yonent bi aleyhi salaatu kii Seydina al imaam an-Nawawi mu ne lii nii gis nga xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu salaam naan laysa alal muslimi fii farasihi wala abdihi sadaqa warul ci benn jullit ci fasam wu mu am ay fasam waaye it warul ci jaamam yu mu am zakat waru ci mu ne lii cosaan bu rëy la këne gis nga façon gis nga mooy alal yi nga xam ne nit ki defu ko ngir muy fluctuer wu ngir muy yokku ngir yooyu mooy alal yooyu kenn du ci génne zakat waaw te yonent bi aleyhi salaatu salaam farataalulul zakat lu dul ci alal yi nga xam ne day yokk wax nañ la nag day yokk nan lañ ci dublu waaw mooy bu dee day yokk côté ñoom yi nga xam ne ay jur lañ ay ay ay bés lañ ay animaux domestiques lañ ñoom gëléem yooyu seenu not yokku c'est naturel ñoomin or seen yokku se pas naturel mais nit kee ko yokku waaw waaw léegi kon euh, léegi nga ne ma bon attends sois plus précis parce que man jeune ne vois pas en quoi xadis bii nii en quoi la nekke cosaan comme ni ko al imaam an-Nawawi waxe nii man xalamaguma loolu mooy mbir mi vraiment Euh, jëlee gu ma ko quoi xamaguma man man man lan mooy wane lool ñu ne la waaw kay. très bien euh, mooy affaire bi lenn la <coughs> mooy ne yonent ma sa sax wax nañ la sànq boo seetee alal yi nga xam ne la ne yooyu zakat da cee war bu ci nekk wax nañ la yii day yokk naturellement yii ils sont susceptibles de yokk mooy nit ki mën na koo yokk nga ne ma mais fas ñu ne la fas. xam ngeen fii yonent bi alayhi salaam lan lay wax fii faras yi ak abdihi jullit bi nga xam ne dafa yor fas woo xam ne moom lim koy lim koy jariñ mooy pour boppam la transportam la buy dox moom lay doxe ay soxla buy bay moom lay baye ak yooyu loolu noonu fas woowu kooku noonu fas woowu kenn du ci génne zakat te loolu mooy équivalent oto bi nga yor sharia du la wax mukk sa oto bi ngay xëyee di liggéey sa sa Passat bi ah façon oto bu man di doon waaw sharia du la wax mukk ne la oto boobu aywa taxe am na ci parce que sharia nim de waaw ay taxe amu ci comme ça fas waaw léegi benn affaire a ngoog mu ne wa fa wala fi abdi mooy jaamam jaam bi moo ko moom mooy ne jaam bi da koo moom ta moom jaam bi nekkul koo xam ne mooy pour mu koy liggéeyal laaj yooyu kooku ak di ko defalal yenn yi mu ne loolu amul taxe boo ciy fay loolu mooy bien boo man di am bien matériel boo xam ne bokkul ci façon alal yi ñu la wax ñoom or xaalis ñoom ak bien yo ak yoo xam ne ci jur gi la comme animaux yi yiñ la wax nii léegi ñoom xarak ñoom ñooñu burul yooyu yii nii dañu lu tax parce que yii nii nekkul yoo xam ne danga koy def ngir am ci loo xam ne dara waaw mooy am ci dara ci wàllu yokk économiquement ak tamit xam xam nga boo nee sa jaam bi damay xëyal di ma liggéeyal sama kër di ma taxawal lii di ma defaral lii di ma kii mooy loolu la ma am sama tool mu ma koy liggéeyal loolu sax du la ci génneloo zakat parce que zakat li muy génn mooy ci rendement ba waaw ci rendement la muy liggéey mais pas moom loolu mooy man bu ma yoroon sama usine machine ya fa ne du am taxe yu dal ci machine bi mais la machine yay produire loolu laay génne zakat parce que loolu en plus mooy dama koo dugal mooy nag euh, mu am benn affaire moo yii nii nag bu ma ñëwee ba génne leen ci loo bi comme bi ñu waxoon ñëw commencé di ko jaay boobu maa ko génne ci loo boo xam ne zakat waru ci woon dugal ko ci loo boo xam ne zakat da ciy war mooy lan urudu tijaara mooy bu ma jëloon samay fas commencé koo jaay ah boobu nag bu boobaa samay fas yooyu dama ci génn zakat pas parce que ñoom ay fas lañ de ne parce que dama koy jaay mooy la ma cay amee comme bénéfice loolu lële ci lay génne zakat bu dee remplir na condition yi war sama jaamit bu ma ñëwee di leen jaay bu boobaa ci lay génne zakat bu dee ne remplir na condition yi war mais sinon bu dee ne loo xam ne lu may téyel sama bopp la moom lañ la wax sama lal bi sama euh, baaful yi sama sama matériel yi nga xam ne maa ko yor sama kër wala sama feneen yooyu duma ci génn benn zakat lu dul ne dama ko exposer di ko jaay moo tax mooy lu tax parce que lii nii man bu ma yoroon imaginer sama matériel bi ma yor sama kër sama ordinateur sama yooyu sama MP3 sama tablette sama télé sama frigo sama téere yi sama bibliothèque bi mais loolu noonu mooy man nekkul loo xamante ne nii lu yokku la lu may indil rendement la mooy man dama koy utiliser noonu parce que dama ko soxla mais bu ma ñëwee ba génne ko noonu nag deg ko deg ko mu may indil alal bu boobaa ca la muy génne alal coocu loolu lay joxe zakat ñu boroom xam-xam yi seetlu ne kon sharia yi ne alal yi mu wax dañoo seetlu ne alal yooyu dañoo nekk alal yoo xam ne ñoom dañoo nekk alal yu yokk léegi nag façon alal yi nga xam ne du yokk yëpp nit ki da ko utiliser pour ak nekkam fii ci kaw suuf gina yemb hein yooyu noonu sharia tegu ci benn tax comme al farasu moo tax mu ne laysa alal muslimi fii yii wala fii abdihi war ah dara kon affaire baaboog annama mooy foog mu am léegi nag mu am benn affaire <coughs> mooy côté alal yi ñu doon wax ah mooy ñoom a xaalis ak kii ñoom xaa or ak xaalis hein ah loolu nag loolu nag loolu nit ki mooy fexe yokk ko de kooku nit ki mooy fexe yokk ko te nag du am du am du am lan du am excuse naan bon manuma cee génne parce que man alal ji dama koo denc téye ko déet dañ naan la boobu yaa ko def waaw ak yokk mu nekk alal ju yokk condition la <coughs> waaw léegi nag bu dee ne alal joo xam ne yow yaa fexe alal ji daal deful dara ngërënk ko bu boobaa <coughs> nga naan ah non parce que yow alal ju ñu ju yokku la te man sama liasse de billets yi ma yor wala sama or yooyu bon bu dee zakat tout le temps mais euh, day wàññeeku hein day wàññeeku léegi man bon dañ naan bu boobaa on va dañuy xool façon alal gi lan moo tax alal gi yow manoo ko manoo ko def muy mu mu mu mu mu nekk loo xam ne dafa nekk ci circuit économique bi wala nga teg ko ci loo xam ne day tax muy indi dara di indi rendement bu boobaa parce que dafa am ñaari façon bu dee ne alal ji yow li tax du yokk lu tax manoo ko manoo ko yokk teg ko ci circuit économique bi mooy lan soit yow wala koo xam ne da nga koy délégué mu taxawal la ko bu dee ne loolu li ko waral mooy par exemple alal ji dafa réer waaw bu dee ne looloo ko waral alal ji dafa réer comme ni waxoon sànq <coughs> waa yoo xam ne alalam dafa réer bu boobaa kooku kenn du ko ne génneel alal ji wala comme ni waxoon léegi rek gouvernement bu ñëw bolo jël sa alal parce que nee na <clears throat> parce que opposant nga bu ñu xam léegi ña nekkoon opposant démb ñoo nekk ñoo yor nguur gi ñu daal di lay def loolu mooy bu boobaa alal jooju dañuy xam ne li tax jurul lool garaaw looloo tax ñu ne la kenn du ci génne zakat waaw li tax alal jooju manu la nekk ci circuit économique bi gaa yi la te même bu ko ci gaa yi defoon sax yow boo ñëwee jël sa bay sa rasumaal sa capital sa 4 milliards yi mu doonoon kenn du la ci génneloo zakat parce que lan mais yoroo ko woon mais yoroo ko woon boo ñëwee benn année kese lañ lay génneloo comme li ñu waxoon kantaa nag <coughs> xam nga alal yu mel noonu <coughs> waaw mooy alal ju réer rek waa ji alal ji réer ba mu jàpp ne si fini fu ne mu yëgle ko waaye sama alal ji réer na kenn kenn amul benn nu nouvelle mu toog ay at am benn waay bu bu bu bu mu dégg ñu ne am na koo xam ne daal for na alal ja mu déggoon ñu koy wax yooyu yëpp for na ko waa ji gémmewu ko kooku par exemple alalam jooj kenn du ko ne kaay génne zakat ak yi weesu woon waaw kooku li tax alal ji yokkul gi nga xam ne il était susceptible yokk moom du ci dara bu boobaa moom loolu garaaw mais bu dee nag parce que waa ji dafa tàyyeel ah moom moo bam ci tàyyeelee au lieu mu seet ko mu wóolu moom mu def ko moom mu bàyyi fa alal ji zakat da ciy war tout kooku moom kenn du ko jéggal parce que ci côté la jóge li tax alal ji yokkuwul waaw kon bu ñu xamee loolu kon charte boobu mooy alal ji boo seetloo alal yi yépp liyaas yeeg euro yeeg dollars yeeg yooyu yëpp ay alal la yoo xam ne ñaata ay nit la gis yoo xam ne ñoom bu ñu amee départ rek si fini waaw parce que alal yooyu dañoo susceptible yokk alors que yële ñoom dañuy yokk waaw ngi ginnaaw charte bi ginnaaw charte bi nii mu am charte beneen condition kon gis nañ ñaata condition gis nañ condition wu alal ji bokk ci façon alal yi nga xam mooy condition yi jëm ci wàllu alal ji condition yi jëm ci wàllu alal ji mooy alal ji bokk ci façon alal yi nga xam ne zakat da ciy war beneen bi mooy mu nekk loo xam ne alal joo jële lu ñu moom la beneen bi mooy mu nekk alal joo xam ne juy yokk la beneen bi nag mooy mu mat nisaab waaw buluugu nisaab yi buluugu nisaab hein nga ne ma luy loolu ma ne la mooy alal jooju yi ñu la wax yii yépp nag mooy lu ñu ne la condition la mooy manu cee ñàkk lépp lu ñu ne la condition la ci mbir mi mooy manu cee ñàkk mooy il faut mu mat nisaab nisab mooy lan mooy liñ naan le seuil imposable suñu boroom charia jëlul ne alal ju alal nu alal alaloo rek na nekk ci façon alal yi rek zakat da ciy war comme yim la wax doono alal yooyu dafa am foo xam ne il faut ñu tollu fa nit ki am ci lu toll noonu ngir ñu ne lii nii kat zakat war na ci bu ko matul zakat du ci war waaw sinon lool bu amul woon bu amul woon sëy façon alal mu ne alal ju tëb ñu ne alal ji zakaat dajiy war waaw mbir mi nag demeewul noonu affaire yi dafa am ay ay dafa am yoo xamante ni il faut bu mu ko bu mu ko dépasser bu ko dépasser ci la zakat bi war ci loolalee léegi mooy léegi nag ba léegi lii mooy ci condition yi nga xam ne alal ji la concerné bulughun nisaab nisaab mooy ab màndarga waaw an nisaabu mooy al alaamatu mooy am màndarga la ci tere ci ci ci e, e, langue loolu lay tekki mooy il suffit boo fa agsee rek mooy yow agsi nga fi nga xam ne nag fii zakat war na la waaw loolu lan mooy waral lool lan mooy eh, lan mooy dëgëral lii nga wax dañ naan la lool mooy xadiisu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yu bari yi nga xam ne seenu dugg ci détails yi dinañ ci ñëw ci bu ñuy gis zakaatu façon alal yii ñu la wax bu ci nekk waaw bu ñuy ñëw di gis façon alal yii yi nga xam ne moom la sharia ne ci la zakat di war bu ci nekk bu boobaa dinañ la wax lan mooy nisaabam waaye lii dañuy répertorier euh, pas wax nisaabu gaa yëpp léegi mooy nisaabu dahabi wal fidda lan mooy sëy bi nga xam ne imposable ku amoon ay oram mu remplir condition yëpp nan la ñuy xame ne mooy condition bii nisaab nan lañ koy xame mooy ñaata à partir de combien lañ naan ku am ci or lu toll nii mu mat at en tout mooy kooku da cee war a génn zakat loolu il faut ñu xam ñaata la hein waaye man bu ma amee ay li nga xamante ne mooy ay gëléem mooy est-ce que damay am ñu ne ma gëléem rek am naa ñetti gëléem kaa génne zakat am naa ñaari gëléem kaay génne zakat am naa ñeenti gëléem kaay génne zakat est noonu lay demee no gëléem dafa am tamit loo sëy imposable am foo xam ne ku fa agsi foofu lañ lay ku toll ku am lu toll noonu ci lañu lay waxe ni yow nag zakat war na ci yow azaka war na ci yow côté xar yi noonu côté mbay mi noonu waxoon nañ la nag euh, côté mbay mi te buñ ci ñëwee ci côté boobu dinañ ci gën a ñëw mooy xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoom d'accord dañu ne nous ne sommes pas d'accord ci condition boobu parce que ñun d'accord ñu que ne côté mbay mi am na li nga xamante ne mooy euh, mooy nisaab déedéet ñun d'accord ñu ne leen lu tax ñu ne parce que yonent bi alayhi salaam te waxoon nañ la ko. waxoon nañ la fii ma saqati sama al ushru la waxoon ci li asamaan si di di di arrosé nga xam ne taw moo arrosé loolu loolu d'un dixième lañ ciy génne waaw kon nag loolu loolu kon ñoom gisoon nañ yooyu këne ñoom nisaab boolewuñ ko ci affaire mbay mi mooy zakat yi nga xam ne al azru'u wa thimar pour ñoom amul nisaab waa jumhur ne bien sûr taw buñ ñëwee foofu dinañ gën leeral lu tax ndax tamit xadiis yonent bi aleyhi yi nga xamante ne ñooy tudd loo lële di tudd ne nisaab luy wane ne nisaab kat farata la ci mooy condition la waaw parce que comme xadiis yi naan laysa fii ma xam si awaaqin sadaqa wa laysa fii ma duuna xamsi zawdin zawdin sadaqa wa laysa fii ma duuna xamsi awsuqin sadaqa waaw yonent mi alayhi salaam foofu dafa teg yoo xam ne dane lu yu gën a néew yi ah laysa fii ma duuna min alwariqi sadaqa mu ne amul ci loo xam ne moo gën a néew awaaq awaaq aw awaaq minal wariq wal mooy li nga xam ne ci loolu ay dërëm la dërëm waxoon nañ la ci fidda lay jóge mooy ci xaalis loolu ñaata la parce que awaaq mooy jamoo uqiya uqiya yi ngi na mais bokkul uqiya bu Mauritanie bi de waaw uqiya uqiya voilà loolu 40 dirham la quarante dirham léegi mooy foofu la ñuy xoolee bu boobaa la ñuy xool nisaabu alfidda mooy c'est imposable ku amoon argent ku amoon xaalis waxoon naa la fii waxuma xaalis euh, bi ñu yor ci ay monnaie mais boobu yi dina dugg après mais ku yoroon xaalis nii hein lan à partir de combien la waa ji mën a am ñu ne ko ah yow sa alal ji mat na c'est imposable yonent bi aleyhi ne laysa fii ma duuna xamsi awaaqin min al wariqi sadaqa waaw mu ne amul ci lu gune néew xamsa awaaq kon awaaq wax nañ la mooy quarante dirham dërëm dirham te dirham booba te mooy quarante boo defee quarante fois cinq day nekk quatre fois cinq vingt deux cents mooy moo tax loolu boroom xam-xam yi ñoo ci d'accord que euh, Euh, nisaabul warqi mooy nisaabu darahim li nga xam ne mooy alfidda ñoom mooy argent nisaabam c'est imposable am mooy deux cents dirham deux cents dirham la léegi nag deux cents dirham mooy li nga xam ne lu tollu noonu léegi deux cents dirham buñ ñëwee dina ñëw léegi ci suñu buñ àggee foofu ci zakatu zahabi wal fidda ñun naka la lu muy tollook ñun ci suñu alal yi mooy léegi lan il faut que ça soit parlant pour nous hein bu boobaa dinañ leeral lool mooy le fait mu ne laysa fii ma duuna nekkul ci li ñu ne suufee ci la ñuy xam ne kon am na sëy kon ku amul 200 xam ci wàllu fidda ku amul lu toll noonu mooy ne yow àggoon ni sa kon sa alal yi nga yor ci wàllu xaalis zakat du ci war loolu day leer loolu day leer naka noonu la wax ci wàllu gëléem yeeg ak wàllu nag yeeg ak gaayoo yële yooyu dinañ ci ñëw kon nisaab mais mais attention attention nisaab nisaab nisaab mooy façon alal yi ñu fi tudd yépp am na alal yoo xam ne concerné wu leen xam nga gisoon nañ rikaz rikaas mooy alal yi nga xam ne ci suuf si laa ko jële dama jënd sama terrain walla ma doon bay wala doon defar ab chantier bi ñuy gas ci leen gis trésor ay alal par exemple ma gis fa or bu bari bu boobaa amul nisaab loolu amul nisaab déedéet loolu amul nisaab de ñun ñi ñuy wax mooy zakat bii ñu xam mooy déglul or ak xaalis loolu am nañ nisaab te suñu monnaie locale yi ñu yor nii ak internationale yi ñoomin euro ki dollar yooyu am na ko franc fa am na ni saabam foo xam ne mooy seuil bi nga xam ne ku ko dépa ku ko ku ci agsi yow dugg nga ci clou yi nga xam ne yow seuil imposable bi dugg nga ci léegi nag mu des yeneen condition du ne am na nisaab tey ay wana zakat tey non déedéet te tamit bu boobaa dinañ gis yenn façon alal yi nga xam ne man damaa yor alal joo xam ne par exemple ma ne man damaa yor lii ay géléem wala ma yor ay xar mayor yor trente-neuf xar hein neuf xar yoo xam ne maa ngi leen yoroon daaw ñu ngi ci ban weer mu muharram laa ko yoroon muy weeru tamxarit ñuy trente-neuf xar tamxarit bi ñëw bay jege bu déwén bi daanaka biñ nee suba la weeru tamxarit am benn bu jur mu nekk quarante est-ce que bu boobaa dañ naan aa léegi yow sa nisaab nisaab bi mat na léegi wala boog dañ naan ah non nisaab bee ngi door a mat moom day commencer bi compte ba année bi ci teguwaat kon or ak xaalis nisaab da cee am géléem nag xar ak bëy ñoom it am nañ nisaab ñooñu it am nañu nisaab yaa ngaa dégga ah? voilà zu mbay mi am nañ nisaab ci li gën a dëgër contrairement ak waxu xanafiya yi rahmatullah alayhi mais xanafiya yi seen ñaari ta ñaari taalibi imaam euh, abu xanifa yu mag yi ñoom woo waa jumhur ñoo bokk ci masala bi hein que sii am na nisaab kay mais imaam bi moom daneet mukk benn nisaab amu ci waaw benn muy al Abu Hanifa rahmatullah alayhi moom dane nisaab amu ci waaw ndax moom lu suuf siy génne lu tuuti léeg lu bari lee ci yem lépp dañ ciy génne zakat ah, te loolu jële nañ ko ci ay saxaaba sa kii ci kii Mawlana ibn Abbas radiyallahu taala anhu ak al imaam Abdul Umar ibn Abdul Aziz al al imaamu xalifa al xalifatu al xaamisa Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anil jamii ah waaw léegi kon mu ngi noonu. yooyu ñooy dalil yi koy wane laysa fi ma duuna xamsi awsuqin sadaqa ak wiñ la wax sànq ah laysa fi ma duuna xamsi awaqin min al waraqi sadaqa benn la ak mooy dafa am ay version ah yooyu la que ne lii te tamit ak wax ju ma lay sa sam bu général bi mu waxoon la sadaqata illa an dhahri ghina amulu joxe di joxe di saraxe c'est vrai que loolu général la doon wax saraxe bu général mais tamit lii ci la mooy rawatina zakat nooy zakat du am lu dul fekk waa ji dafa woomal nan ngay waxee ab pauvre koo xam bu doon nisaab amul ci mbir yi mooy pauvre bi dañ ko saraxeloo koo xam ne li muy joxe moo ko gën a soxla amaana kam koy jox ndax moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ koo war a jox hein kooku amul sens nga naan ko joxeel zakat mu ngoog kon lool la euh, euh, kon nisaab il faut mu am kon gis nañ gëléem mi mais urudu euh, tijaara tamit dafa am nisaab waaw mooy yi nga xam dañ koy exposer di ko jaay dafa am nisaab dafa am nisaab boo xamante ne ci la war a àgg bu ci àggee ci la nit ki di door a génne zakat bu ci àggul kooku du génne zakat te bu boobaa dinañ gis mais waa ji yor la boutiquier moom buy def compte général mooy son buy def compte yi di faire ses comptes est-ce que bu boobaa moom li nekk ci poosam wala ci compte yi rekk lay compter ngir war cee génne zakat wala day compter def inventaire boutique bi marchandise yi ci ne mu boole ko ci loolu dinañ ko gis ci zakatu urudu tijaara ah insha allahu taala léegi kon mooy charte bi yooyu yépp da ci dox waaw rikaz nag wax nañ la moo amul loolu rikaz amul luñ naan bon seuil impôt zable le non rikaz non rikaz rikaz moom soxlawul hein seuil impôt zable soxlawu ko waaw kantaay ci des ñoom dañ ko soxla ñoom xaalis ak or ñoom bëyëg xarak géléem ak yooyu ak ñoom simaar mooy mbay mi du sama toolu dugub bi lu mu toolu dugub de wala sama ceeb bi wala yooyu damay génne zakat bu dee damaa bay ba pare te eggul ci li yonent bi saa saa wax lan la wax ci loolu loolu yëpp bu ñëwee bu nekk ci yii nii zakatu boppam bu boobaa la ñuy développer yi insha allah kon tey gis na ñaari chart muy chartu hein annamaa u ak charte bulugh an-nisaab insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ñu gis yeneen charte comme xawalaanul xawli xawalaanul xawli ak tamit am na beneen boo xam ne ça va avec mooy alal jooju mooy waa amee yii yépp bu bañ a nekk koo xam ne nag dafa am det boo xam ne dafa gàllu ci loosam waaye det boobu est-ce que dafa concerner façon alal yëpp hein mooy nit koo xam dafa am ay géléemam géléem yi mu war cee génne zakat mais dafa am det est-ce que dañ naan ko doo doo génne zakat ji parce que c'est dangaa am det wala boog nit koo xam ne dafa am am na ñu ne moom bu am mille euro dépassé say imposable wala mat ko mais mu am det boo xamante ne mille euro la wala 3000 euros te bu joxee 3000 euros dootu ko mat par exemple wala 1500 euros la yor moo xam dépassé na ko mais bu joxee bu fayee detam bi du ko war loolu yépp la ñuy gis kon dese nañ charte li nga xam ne mooy al xulu min ad-duyun mooy alal ji yépp ginnaaw bi ko waaj amee mu nekk alal joo xam ne nag dafa ci det yi waaye it mu nekk xawalaanul xawli moo boobaa dinañ gis.